wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ah, ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul tul islaam di xajjatul balaagi wa tamaam di xajjatul balaag waaye di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa naxnu bi Makka ñu ngi woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman eh, ñu gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon agsi na kon agsi na makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman gisoon nañu fi nga xam ne la dugge ginnaaw bi mu jógee Zu Tuwa muy fi min as-saniyati al-ulya muy fa nga xamante ne mooy ci nooru Makka ca kaw inda maqbarati ahli makka inda maqbarati ahli makka muy fa nga xamante ne nii fa la waa makka seen almeer fa mu muy ca kaw foofale la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dugge comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gisee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon mu tombeek bésub dimanche mu tombeek bésub dimanche nga xamante ne nii muy quatrième jour ci mois Dhul Hijja ci mois Dhul Hijja ah. moo boo ko booleek lañu gisoon ba muy génn Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu tombe woon ak le vingt-cinq min shahri dhil qa'da boo ko boolee quatrième jour bi muy huit jours la def ci yoon bi samedi la génnoon Medina ak si makkatal mukarrama yawmal ahad ndax Dhi Tuwa mu fa àgg euh, guddig dimanche en tout cas fa la nekk guddi ga fa la fanaan ci suba ga mu julli li nga xam ne mooy mu julli li nga xam ne mooy fajar foofu la daldi sangu daldi dugg ci Makka moom aleyhi salaatu wassalaam gis nañu tamit bi nga xam ne ci la dugg ci Makka kene moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne moom la njëkk a def te sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha daldi ñoon ñu koy nettali ci xadiisam boobu nga xam ne dane anna awwala shay'in bada'a bihi hiina qadima annahu tawadda'a thumma taafa bil bayt mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu dégmalee ñëw Makka ci ajam gi li mu njëkk def acte bi mu njëkk a moom sallallahu alayhi wa mooy dafa jàpp daldi wër Kaaba gi gisoon nañu ci jotaay bi weesu ja jo euh, euh, euh, booy kënee booy dugg ci jàkka te jàkkaay kaaba gi ci la li nga xam ne moom ngay wax këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la def mooy jiital li nga xamante ni tànkum ndejoor bi comme li nga xam ne noonu la ko jàngale ba pare mu wax bismillah allahumma salli ala muhammadin wa allahumma buur yàlla ginnaaw bi nga waxee bismillah salli ala muhammadin yal na nga julli ci seydinaa muhammad wa sallim te nga muccal ko nga sëlmal allahumma ee buur yàlla iftax li abwaaba raxmatik yal na nga ñu ubbil sa bunti yërmande loolu ginnaaw bi nga xam ne lañu gis loolu gisoon nañ ne tamit buy dóor a gis kaaba gi li nga xam ne moom la nit kiy wax comme ni aleyhi salaatu wassalaam ci ñaan boobale nga xam ne allahumma anta salaam wa minka salaam fa hayyina rabbana bissalaam allahumma zid haadha al bayt wa takriman wata wa mahabatan wa birra wa zid man sharafahu mimman hajjahu aw i'tamara takriman wa tashrifan wa ta'dhiman wa birra comme ni nga xam ne noonu la Seydina ni nga xam ne noonu lañ ko gisa woon ci riwaaya al imaam al Bayhaqiyu rahmatullahi alayhi ak yi nga xam ne yenn yi ci Seydina Sa'id ibn al Musayyib yenn yi ci am Makhul waaye na noonu euh, al imaam ibn abi shayba daal dina koy soloowa ci moom euh, ba pare noo ci mawlaana ibn umara wala mawlaana ibn umara al imaam al bayhaqi daal dina koy solo bi sanadin hasan kon ginnaaw loolu tey ñu waroon a continuer inshaa allahu taala mooy ana léegi nag mu des tawaaf bi kon tawaddaa bii lim njëkk def mooy tawaddaa summa taafa bil bayt ginnaaw gi mu daldi wër kaaba gi léegi wër kaaba googu ana naka la ko def waaw loolu mooy laaj bi loolu lañu al imaamul Buxaari raxmatullahi alayhi waaye pardon <laughs> eh, fii nii mooy al idtibaa bala ñoo jàll bala bala ñu wax wër bi mooy li ñu naan al idtibaa waaw al idtibaa mooy eh, gis nga yére armal yi ñu waxoon yaa ngi fàttaliku lool yéere armal yi yi nga xam ne moom la kiy armal di sol ci góor isaar ak rida day jël li nga xamante ne ni mooy isaar bi mooy làmbaayum kaw mi mu dindi mbaggum ndejoor mi mu dindi xam nga day muur da nga koy kii ba muur sam ñaari mbagg yëpp mais booy booy tawaf fii da ngay dindi benn mbagg bi muy mbaggu bu ndejoor bi jaarale cat boobu noonu ci suufu poqataan bi sa poqataan bu bu bu bu ndejoor bi après cat yi cat boobu nga dindi nga sànni ko ci sa mbaggu mbaggu càmmoñ bi loolu mooy al idtiba loolu mooy al idtibaaw léegi ana lan mooy wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam def na ko fi dañ naan la mooy xadiis yi nga xam ne al imaam abu daawuda as-sijistaaniyu waaye na ko noonu al imaamu tirmidi abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata tirmidi na ko noonu al imaamu ibnu maaja raxmatullaahi alayhim daal dinañ koy solo al-imaam Abu Daawud mu ne haddasanaa Muhammad ibn Kasiir qaala haddasanaa Sufyaan an ibn Jurayj an ibn Ya'la an abiihi annahu qaala taafa rasuulullaahi alayhi sallallaahu alayhi wa sallam mudtabi'an mudtabi'an mooy xadiis boo xam ne kon Seydina Ya'la ibn Umayya Ya'la ibn Umayya da imaam abu daawud na ne xaddasanaa nettali nañu muhammad ibnu kasiir de muhammad di doomi kasiir qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu sufyaan mu ne sufyaan nettali an ibnu jurayj mu jële ci mawlaana ibnu jurayj semaine bi gataa bi weesu doon ko tudd an ibni ya'la mu jële ci doomi ya'la an abiihi mu jële ci baayam seydinaa ya'la ibnu umayya defoon nañ alhamdu wal minna mu ne ra'aytu gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yatuufu bil bayti mudtabi'a mu def ittiba mooy li ñu waxoon sànq ah moom seydina Ya'la ibnu Umayya kanta riwaaya imaam at-Tirmidhi bi bi mu ko soloo dane saxiix dane xasanun lii kii da boo xam ne xasan dane xasan waaye saxiix bu baax la waaye bu wér la mu ne raaytu rasul allahi sallallahu alayhi wasallam yatuufu bil bayti mudtabia gis na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam muy wër ci kaaba gi mudtabia def loolu mooy wone mbagg mbaggam ndejooram bi di feeñ mu jël cat bi catu foofu noonu yére boobu daldi koy sànni ci mbaggam mu aysar bi bu càmmoñ bi kon loolu d'abord voilà <laughs> voilà parce que al ittiba bi <laughs> bu ma juumal ci zaadul xujaaj tudduñu ko woon sax waaw waaw complètement oublié al ittiba waaye ñun ñii ci siira bi gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna kañ mooy kii nu tudd umratul qada umratul qadaa gisoon na laal ittibaa waaw gisoon nañ al idtibaa al idtibaa léegi mooy keroog bi ñu yonent mi alayhi salaatu salaam mooy yi accord yi Xudaybiya yi waxoon ne woon yonent mi alayhi salaatu salaam bu mu ñëwee ci Xudaybiya ñu ne ko dëppal ba aama qaabil at male di ñëw nga door a ñëw nga daal di wër kaaba yi nga ziyaar ngeen umra ngeen dem ñetti fan lañ leen may boobu gisoon nañ bi ñuy gis nettali boobu te dinañ ci ñëw parce que dafa amoon xikma bu taxoon comme nañu ko tudde woon jamono joo jële est-ce que day rester ba léegi xadiis yi day wane ne day rester te loolu masala la tamit moo xam ne dinañu ko gis mooy est-ce que al idtiba comme que daa am sagesse bu taxoon yonent mi sa salaam defoon ko mooy boobu bañ doon ñëw la waa Quraysh ne moo ataakum qawmun sayatiikum qawmun qad qad qad qad adallahum ah, qad adallahum hima yasrib ah, ne am na gaay de ñu ngi leen di dikkal waaye dara ay nit lañ yoo xamante ne nii innahu yaqdumu aleykum qawmun ah, aleykum wa qad wahanahum huma yasrib moo ñi ay nit lañ yoo xam ne dañu ngi ñëw waaye gis nga huma feebar boobu ngelaw Medina googu nga xam ne ku mu dugg ko muy moo ko nga bopp moo leen moo leen escanté moo leen moo def ba benn doole amuñu ko ba ñëwee nag yonent bi alayhi salaam digal leen ñu def ramal yooyu wala al xabab mooy di mel ni kuy daw mais du daw waaxu bu gaaw dox bu gaaw lay doon ab waaxu lay doon dox boo xam ne bu gaaw ci ñett yu njëkk yi buñ ñëwee ba entre nii al yamaniyey ni nga xam ne comme que waa Quraysh dañoo ne woon ca jabalu côté Qu'ayqi'an doon leen xool bu ko defee yonent baal ñoom ñu dal di dox côté boobu mooy fi nga xam ne ñoom duñu leen gis ñu dox yooyu ngir mën a gën a amaat force buñ ñëwaatee ba côté xajarul aswad buñ agsiwaatee foofu commencé waat muy bu gaaw ba waa gaa yi ne moo yéen waa Quraysh yéen a doon wax ne ñii amuñu doole amuñu dara ñu ngi nii di def lii mooy ba yonente mi alei saatu salaam doon wax naan rahimallahu imra'an araahumul yawma jalada mu ne yal na buur yàlla yërëm te buur yàlla yërëm na ba pare imran képp koo xam ne tey fii ci umratul qadiya araahumul yawma min nafsihi jalada wane na ci wane na kattan ba mushrikuuna quraysh yi xam ne li ñu wax demewul noonu en tout cas loolu mooy jullit warul di wane ak faiblesse ci kanamu yéefér yi même bu dee da ngaa sax ah booy jaar ci kanamu yéefér yi moom fexeel ba sa faiblesse googu bu mu feeñ waaw waaw kay loolu la moo taxoon Abu Dujaan façon doxani mu doxal woom wala yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon wii doxin woo xam ne wu yàlla bañ la bam des ci bërëb yu mel nii mooy ba mu doon bonde di tëbëka dal ca kanamu kuffaar ya laata xare ba di tàmbali ah kon al ijtimaa loolu mooy al ijtimaa kon loolu dañ ko fàtte woon mais gisoon nañ ko fii ñun kon nag kon kon kon premièrement réglé nañ al ijtimaa léegi nag ñu commencé nag ci tawaaf bi loolu kon al imaamul ñu delluwaat fi ñu ne woon fi ñu naroon tàmbali fàtte woon naroon a fàtteeti al ijtimaa mu ne al imaamul buxaariyu fan la wax loolu moom al imaamul buxaariyu mooy baabu silaamil xajaril aswadi xiina yaqdumu makkata awwala maa yatuuf wa yarmulu salaasa al imaamul buxaariyu mu ne baabu gunt istilaamil xajar mooy nuyu li nga xam ne mooy alxajarul aswad waaw moom lañ naan la pierre noire la pierre mooy xeer wu ñuul woo wële nekk foofu nga xam ne fa lañ ko dugal mu ne nuyu ko xiina mu makkata jamono ja nga xam ne la nit ki di agsi makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman awwala ma yatuuf première bala buy commencer di tawaaf wa yarmulu ginnaaw bu ko defee ba nuyu ko moom xajarul aswad wa yarmulu mu dal di dox dox bu gaaw thalatha ñett mu daw ñett wa yarmulu wa yarmulu thalatha wa yarmulu thalatha loolu nag foofu la mu ne moom imaam al-Buxaari yu haddathana Asbagh ibn al-Faraj <laughs> ku fàttale ko Asbagh imaam Asbagh al-Maliki ah taalibe imam Malik pas direct mais moom dund ak imam Malik mais euh, du ci moom direct la jële ah waaye ay ñoom ay imam euh, Shafi'i yooyu yooyu moom al imam Asbax mi imaamul Buxaari lu bari lay jële ci moom <laughs> waaw mooy Asbax rek boo déggee Maliki rahmatullah alayhi naan Asbax Asbax ibnul Faraji mooy ki nga xamante mooy Asbax mi neewoon na misra tamit xaddatanaa mu ne nettali nañu asbax ibn al faraj asbax di doomi faraj qaala mu ne axbarani ibnu wahb wala misra googu imaam ibnu wahb ah mu jële ci al imaam ibn wahb moomin maaliki la woon an yunus mu jële ci yunus ma ibn yazid an ibn shihab mu jële ci mawlana ibn shihab zuhri an saalimin mawla ibn umar no ibn umar an abihi mu jële ci baayam saalim jële ci baayam di ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu qaal mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hiina yaqdamu makkata ida stalama rukna al aswada awwala maa yatuufu yaxubbu talaata atwaafin min as-sab'a voilà mawlaana ibnu umar mu ne ra'aytu rasuulallah gis naa man mawlaana ibnu umar kenn ma nettaliwul maa ci teg sama ñaari bët yi nii laa ko ci tege gis rasulallaahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xiina yaqdamu makka jamono da xam ne ci la dugg ak si makka dëgmal ida stalama rukna mooy bu nuyoo jàkka ji bu nuyoo lan alxajarul aswad pierre noire xeer wu ñuul woo wële hmm? awwala mooy début buy tawaaf kon xam nañ kon tawaaf lii nii fa lan lay wone mooy yow ginnaaw bi ñu la nee yonent mi aleyhi salaatu salaam lii la def dugal tànkam bu njëkk bi ñu gisee euh, wax ñaan gi ba pare euh, allahumma euh, zid al anta salaam wa minka salaam wa hayyina rabbana loolu noonu bi muy commencé tawaaf bi nag fi muy commencé mooy lan mooy ci pierre noire moo tax mu ne awwala ma yatuuf waaw kaana mu ne yonent mi alayhi salaam ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam makkata idha istalama ar-rukn al-aswad awwala mooy buy tàmbali kon ñu xam ne kon tawaaf boo koy tàmbali fooy commencer mooy fi pierre noire nekk ngay tàmbalee mais boo ko kiiwee da koy bàyyi mooy yow kaaba gi da lay féete da féete nii ci pierre noire ngay wër waaw kon xam nañ ne fii lan mooy fi lañ fi soxla mooy pierre noire lañuy tàmbale waaw loolu information capital la mu ne yaxubu yaxubu après mu def alxabab dañuy wax alxababu dañuy wax arramalu benn la mooy dox bu gaaw boobu nga xam ne meeru daw de voilà mooy waaxu rek waaw salaasata atwaafin mooy ñett yu njëkk yi tawaaf bi nag pierre noire ngay jóge dem dem dem ba ñëwaat pierre noire ñu compter defagul nga benn tour sept nga ci war a def kon mu def première deuxième troisième ñett yooyu yépp mu def ko ak dox bu gaaw ab waaxu ak waaxu waaw yi ci des yeneen xadiis yi dina ko leeral na la ko defe kon gis nañ ne kon yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la def kon ci pierre noire la tàmbalee hmm? moo na al imaam al mu leen ba léegi xadiis boobu wax nañ la muttafaqun alayhi mu ne xaddatanaa Muhammad ibnu Salaam qaala xaddatanaa Surayj ibnu Nu'maan ah xaddatanaa muhammadun qaala xaddatanaa surayj bnu nu'maan qaala xaddatanaa fulayh an naafi'in an ibni umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaal sa'a nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam thalathata ashwaat wa masha arba'atan fil hajji wal umra mu ngi noonu mooy ñeent yi ci des imaam mawlaana ibnu umar moo ñu ko leeral ci xadiis bi tegu wa baabu ramali ah, fil hajji wal umra buntu arramal ah ci ak ak umra parce que wax naa la ne lii masala la mooy est ce que ramal dañ koy def ba léegi mais est ce que ittiba ak yooyu noonu dañ koy def ba léegi affaire yooyu noonu euh, surtout ramal bi dinañ ci ñëw mais dañuy wax xadiis yi ba pare après ñu ñëw ci euh, masala yi yi nga xam ne ñoo nekk ci wër kamba gi nii ah kon maw mu ne kon Muhammad ibn Sallam moo ko nettali mu ne xaddatanaa suraj suraj ibnu nu'maan qaala mu ne xaddatanaa fulayxun mu ne ku ko nettali mooy fulayx ah an naafi'in mu jële ci naafi' an ibni umar mu jële ci mawlaana ibnu umar ah al imaam an-nasaa'i soloo na xadiis bi ci as-sunan al-kubra mu ne radiyallahu anhu annahu qaala sa'a an-nabiyyu yonent mi alayhi salaatu wa salaam def na sa'i mooy def na dox bu gaaw fan la dox dox bu gaaw salaasata ashwaatin mooy ñetti tuur yu njëkk yi ci booy wër kaaba gi ndax set la ñetti tuur yu njëkk yi wamasha mu dox arbaatan fil hajji wal umra ñeent des nu ko def mooy daf koo dox dox normal fil hajji ci aj wal umra ak li nga xam ne mooy umra bi waaw léegi nag bi nga xam ne sauf que pierre noire ba mu fa àggee daf koo fóon comme ni nga xam ne noonu la mawlaana seydina umar ibn al seydina Zayd ibn aslam mu jële ci aslam ah nga xam ne jaam la woon bu seydina umar daal di woon libéré mu ne anna umar ibn al mu ne sama sangare di umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu qaala lirrukni dafa wax ar ruknul aswad ba mu ajee dem di fóon moom aj na lu bari mu ne amaa wallahi inni la a'lamu annaka xajar laa tadurru wala tanfa walawlaa anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam astalamaka ma stalamtu waaw mu ne Seydina Umar de radiyallahu ta'ala anhu wa arda dafa fóon nuyu alxajarul aswad mu ne wallahi ama wallah inni la alamu annaka xajar mu ne man de xam naa ne yow mii de xajarum xeer nga waaw di aswad laa tadurru wala tanfaa ma ne moo xajarul aswad yow mii laay waxal man Omar laa tadur wala tanfa waaw doo doolan doo doo doo doo doo lore te manoo jariñe waaw aw xeer manu la man la lore <laughs> waaw <laughs> eh, gis gaa yoo xam ne ñu jël mbindeefu yàlla yi ñu jox leen ay pouvoir yoo xam ne fàtte buur yàlla mi def loolu ñu mu mu symbolique Seydina Omar loolu lay wane fii rek waaw kene l'essentiel du du fóon xeer yi du xeer yi xatta kaaba gi sax du du du du du poto fa def xeer yooyu móol yañ ko móole du lool ñu ke kan moo jaamu lool jaamu woñ ko buur yàlla mi nga xam moo ne man fii mooy sama nit def leen ko xibla fa xaytu fa xaytu fépp foo xam ne moom ngeen jublu rek fa na ngeen na di dellu na di jublu shatral masjidil haram waaw wa min ayna ta fu ngeen mën a mën a jublu rek aywa na ngeen di jublu shatra mais jaamuwuñu xeer jaamuwuñu kaaba gi jaamuwuñu malaanum kaaba gi waaw jaamuwuñu xeeru kaaba gi jaamuwuñu loolu am na ñoo xam ne ñoom ñoom ci yooyu lañuy ne presque jàpp nañ ne yooyu moom bu jógee mooy àgg nañ alors que nag mbir yi dara waru laa dox dara waru la sa diggante sa borom déedéet waaw déedéet soreewul ak ki nga xam ne moom day topp day sonn ci tur yi fàtte boroom tur wa xam nga boo gisee buxaabakat yu bari lasraarkat yu bari foo leen fekk ñu naan tur bi u di ko nëbbante ah, di ci chantage di ci chantageante ka di ci góndiwante fàtte jaabu yàlla mi nga xam ne moom mooy borom tur bi ñoom au lieu ut buur yàlla ñu ne fi uti tur yi waaw te xam nga moos ki nga xam ne moom moo xam tur bi kese lu rëy la mais buñ ci doon def lu baax sax ñu wax mais mais bu la naree def obstacle borom tur bi mooy yow àggoo waaw moo tax du ay xeer ñooy dox sa digganteeg sa borom waaw du ay lieu ñooy dox sa digganteeg sa li la sa borom sant Seydina Omar pour réaffirmer loolu la innaka ama wallahi maa ngi waat ci buur yàlla ne inni man Omar la a'lamu xam naa bu baax que ne annaka xajar yow xajarul aswad xeer nga de laa tadurru wala tanfa'u doo lore doo njariñ doo jariñe mooy jariñ ak lor newul ciw xeer njariñ ak lor ma ne daa newul sax ci loxoy nit ah an nafu wa durru wa durru wala wa nafu min arrahmani laysa min al wa suudaani lu mel noonu la Cheikhul Xadim wax radiyallahu anhu mooy ne njariñ ak lor ci buur yàlla mi fees dell ak yërmande mooy ci namm-nammam lay tukkee te ci moom lay jóge waaw lépp loo xam ne lu la dal la maa asaabaka lu la dal xamal ne moom dogal yàlla la boo xam ne bu ko nammul woon du am lu neex lu la dalit bu fi nekk di tëb cëppi-cëppi naan hóo man ak man di xamal ne fa waaw kon nag lor ak njariñ daa newul ci ay choses ak yooyu waaye ci buur yàlla mi fees dell ak yërmande newul laysa minal biidaani wa suudaani minal biidaani wa suudaani newul ci ñu euh, du yu albiid albiid ñu weex ñi wala ñu ñuul ñi new ci mooy nit ñi newuñ ci ñoom xajarul aswad <laughs> moo tax eh, jullit ñi lépp lu jëm ci wàllu shirk ci yooyu l'islam da leen koo teggil bam bam set wecc waaw bam set wecc mu ne ko law mu ne ñun nag li ñu fi gën a soxal mooy fii walaw laa am nii budul woon ne man Umar radiyallahu anhu ra'aytuk si gis naa annabiyya yonent bi alayhi salaatu wassalaam istalamaka mastalamtuk bu ma gisul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon lu nuyu konoonte kon man duma lu nuyu ah waaw waaw am na ci yeneen lawlaa anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yuqabbiluk maa qabbaltuk yonent mu ne Seydina Omar mu ne bu ma gisul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de doon la foon konoonte kon man Omar doonuma la woon doonu ma la woon fóonde kon waaw euh, léegi kon loolu moo jëm ci tawaaf bi loolu moo jëm kon ci tawaaf bi kon loolu la commencé fóon xajarul aswad fóon xajarul euh, aswad nag li muy am am solo xam nga Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhu <laughs> waa ji dafa ñëw naan ko waa mais ara ayta fekk muy wax ci affaire u xajarul aswad quoi hein euh, <laughs> benn waay ne ko ara ayta in zuhimtu araayta in xulibtu fekk waa ji dafa ñëw <laughs> comme ni xadiis boo demee ci saxiix yi mu fa <laughs> Mawlaana Ibnu Umar da doon wax affaire fóon kaaba gi yu nouveau fóon xajarul aswad parce que benn waay moo ko laaj dane sa'ala rajulun ibnu Umar radiyallahu anhu ma an istilaamil xajar dafa laajte lii gisoon nañ ko bi ñu doon gis tarjamaam moom Mawlaana Ibnu Umar hi hi hi Abbaas ba léegi dafa wut tarjamaam dinañ xool fu ñu koy def moo mook Sayyid Sayyidna al-Hasan wal Husayn Sayyidna al-Hasan foogoon naa ne defoon nañ ko kero mais mais bi ñuy def tarjama Sayyidna Muawiya comme que dañ ko tuddaale woon looloo taxoon ma yaakaaroon ne defoon nañ ah ba muy séddee kii bi mais ñoom ñett ñii gisaguñ leen de. ah Seydina al Xasan Seydina al Xuseyn ak Seydina wa Mawlaana ibnu Abbaasin radiyallahu anhuma Seydina Abdullah ibnu Umar waa ji laaj ko ci affaire u fóon fóon kii bi quoi alxajarul aswad hein mu ne mu ne ko <laughs> mu ne ko ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yastalimu wa yuqabbilu mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko nuyu di ko fóon waaw waa naan ko ara'ayta in zuhimto xanaa gisoo waa mais mais buñ ma buñ ma bousculer nag ara'ayta in xulibtu mais buñ ma nootee nag mu ne waa ji ara'ayta bil yamani laa wax ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu lay wax nii <laughs> ah. Ah, mu ne ko hé jëlal ara ayta sa ara ayta supposons supposons buñ ma bousculer bu ma kiiwoon mu ne ko jël ko nga teg ko yaman laa wax jëlal ma ara ayta nga teg ko ca yaman beneen riwaay jël ko nga teg teg ko ca kaw kab balaa wax ca étoile ba ca kaw tegal ma sa image yooyu te nga dégg bu li ma la wax man laa la wax ra'aytu rasulallahi gis naa ndawul yàlla li yastalimuhu mu way <laughs> mu koy fóon nga ne fi naan ma yaaraay tey rut jeex ah nga ne fi di wax ay ara ay tey jeex waaw moo tax am na ci xadis boo xam ne dane man moom maata duma ko ba maa taraktuhu mundu ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi waaw waaw al mooy ni mu doon def ak parce que comme dina ñëw ci xadiis yooyu yoru aw xeer aw bant bi mu yoroon di ko teg ci kii bi di ko teg ci euh, euh, euh, ci ci ci xajarul aswad ah wala nga jël sa loxo ah mooy walla nga jël sa loxo al istilaam jël sa loxo raay ko ci xeer bi daal di koy fóon mooy daal di ko ciy raay waaye daal di koy fóon moo tax mu ne man gis naa yonent ma lay saar saam gis naa yonent yasalimuhu wa yuqabbilu mooy mu teg ci loxoom ba pare fóon loxoom waaye nañ yoo xam ne sax dane yonent ma lay saasaam ci boppam dafa fóon li nga xam ne mooy da ci sëgg daal di ci daal di fóon li nga xam ne mooy al xajaru al aswad eh, mais fóon bi nag mooy fóon bi bala ñu jàll ci ci ci tawaaf bi dañuy jël par ndànk mooy kon ñu ngi tax biilu ah, ah xajarul aswad moo am na riwaay yoo xam ne da yonent bi aleyhi salaatu da cee da ko da cee sëgg daal di koy daal di ci daal di koy fóon alxajarul aswad am na riwaay boo xam ne dane sax bu seydinaa jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhu maa ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da ci sëgg bi ñëwee fóon ko ba ñaari bëtam yi di génn di sotti rongoñ après mu daal di continuer doo commencer tawaafam loolu dinañ ci ñëw tamit côté wam ndax am na lu luñ ci soxla ci xadiis Seydina Jaabir boobu nekk inda al imaam Abu Daawud euh, euh, moo ko solo ah loolu dinañu ci ñëw insha allahu taala waaye euh, istilaam bi mooy di nuyu nag xajarul aswad ah loolu nag mooy affaire bi nag benn mooy jarul bousculer de parce que en fait Mawlana Umar comme niñ ko xamee rek moom moom moom bu gisee yonent ma lay saasaam def leen da kenn man da tee ba du ko def moo tax daf ca doon nekk di ko xaar ba gaay di ko bousculer ba bakkan bi sax di génn génn deret mais muy xaar ah moo tax kii ne <laughs> Seydina Sa'id ibn Mansour daal di solo ci Al-Qasim ibn Muhammad ci yoonu Al-Qasim ibn Muhammadin alqaasim ibnu muhammad ibnu abi mooy mi gisoon ah te sayyidatu Aïsha daal di koy yar comme ni gisoon daan yee bi ñuy gis affaire bima ahlat sayyidatu Aïsha mu ne man ra'aytu ibn umara yuzaahamu yuzaahimu ala rukni hatta yudmi mu ne man gis naa sayyidna mawlana ibn umar muy muy buuxante ci ar ruknu mooy ci xajarul asoon ngir fóon ko ngir def na yonente mi alayhi salaam ba niñ koy ba ni nga xam ne ci lañ koy dereetal ci la ci la mooy ndax gaa yi gaa yi gaay yoo <laughs> ba muy naaj <laughs> ah <laughs> léegi nag euh, mais mais mais suuf ko nag loolu la yonent bi aleyhi salaam mooy loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon wax ne loolu jaru ko ah. parce que waxoon na ko Seydina Omar ibn al-Khattab ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal di solowee mu soloo ko ci benn waay boo xam ne shaykhan min Quraysh boo tax boobu tam nga ne hee hee hee bi nga ne waxal daal ne al imaamu Ahmad dane haddathana Waki' qaala haddathana Sufyaan an Abi Ghafuur al-Abdi annahu qaala sami'tu shaykhan bi makkata fi imaarati al-hajjaaj yuhaddithu an umara an umara ibn al-khattaab radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu nga ne hee kon ma ne waxal sa càll mu de mu ne kon say alimaamu ahmad moo ne haddathanaa wakii' mu ne haddathanaa nettali nañu wakii' wakii' qaala mu ne xaddatanaa nettani nañu sufiaanu di sufiaan an abi afuur alabdidi mu jëla ci abu afuur alabdi annahu qaala mu ne sami'tu rasuula mu ne sami'tu shaykhan bi makka dégg naa benn góor ci boo xam ne makka la ne woon yenn paa fii imaarati alhajjaaji yuhaddithu an umara waaw ci imaara mooy bi nga xam ne jamono yi nga xamante ne moom la seydina al xajjaaj kii mooy ke imaaratu xajjaaj mooy xajjaaj mel na xajjaaj mi nga xam ne moo faat saxaaba yu bari xajaaj ibnu yuusuf xajjaaj ibnu yuusufu ibnu yuusufa as-saqafi hein eh? <laughs> imaam az-Zahabi wala baax na ah Seyd mooy mooy xajaaj boobu guy gouverneur boobu rek gouverneur u ñoom ñoom omeyyade yooyu newoon foofu gouverneur u omeyyade yooyu newoon foofu sa waay muy xajaaj ibn Yuusuf nga xam ne moo boomoot foofa daal di faat ki nga xam ne mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr moom lañ la waxoon kene Sa'id ibn Jubayr taalibe imaam Ibn Abbas boobu la mujjee faat <laughs> hein <laughs> faat saxaaba yu bari moo doon mën a Seydina Anas Seydina Anas dem gisi buur bi wax kook moom buur bi menacé Hajjaaj na ko boo fi bu ma déggatee Anas nii fekk <laughs> di kiiw ko rek al Hajjaaj daal di yem ci jamonoy say euh, Hajjaaj moomu la ne la dégg góor googu nga ne ko nga ne ma eh, yow Euh, yow kon sa liy dëgërul waaway ah dañ naan la noo xaaral dëgër na kay parce que en fait euh, góor googu noonu hein lan mooy wane ne dëgër na mooy riwaaye imaam mooy parce que mubham la danga naan eh, kii kan xamu ko sa riwaay bi ñu ne la non xam nga liy wane mubham boobu mooy kan te koo xam nañ ah mooy li imaam ash-Shafi'i tamit daal di solo ci musnadam tam imaam al-Bayhaqi indi na ko ci yoonu mu ci eh, eh, eh, ma'rifatu sunani wal athar ci yoonu al imaam ash-Shafi'i yu seen sëriñ an mu ne haddathana moom mu ne an yeey Sufyan ibn Uyayna imaam ash-Shafi'i jële ko ci Sufyan liñ la waxoon sànk ci càllale be an Abi Awfur al-Abdi wasmuhu Waqdan mu ne mu ngi jële ci abu yaafuur al abdi te turam moo doon waqdaan mu ne sami'tu rajulan min xuzaata mu ne dégg naa benn waaye min xuzaata xiina qutila ibn zubayr wa kaana amiran ala makka yaquul mu ne man dégg naa benn waaye boo xam ne ci xuzaa la bokkoon jamono ja nga xam ne fa lañ faate woon seydna zubayr abdallah ibn zubayr bi ko ñoom xajaaj boomee foo la ca makka mu ne te waa jooju ma dégg wa kaana amiran ala Makka moo jiite woon Makka ah. kon kooku kay neex naa xam <laughs> mooy yomb naa découvrir kooku mooy kan kooku mooy kan kooku <clears throat> la tuddoon ibnul Haaris ah Abdurrahman ibnul Haaris voilà mu ngoog kon mooy Abdurrahman ibn al-Haris waaw tey ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Kathir nee na waqad kaana Abdurrahman hadha jalilan nabilan kabira alqadri wa kaana ahad an-nafar al-arba'a alladhina nadabahum Uthman ibn Affan fi kitaabati al-masahif al-masahif al-a'imma allati naffadhaha ila al-afaq wa waqa'a ala ma fa'alahu al-ijmaa' wal ittifaaq mu ne gis nga nag kooku nag waa ji doon wax mooy waayu bokk ci xusaan jiite woon Makka ne woon na xajaaj ba mu defee forfait mu waajal fa bàyyi ngir mu jiite mu ne kooku Abdurrahman boobu mu ne moom nag ku màgg la woon te xel mu xel mu mu ñaw la yoroon ku ku rëyooni mbir la woon mu ne te bokk na ci ñeent ña nga xam ne ñoom la Seydina Usmaan waxoon ñu daldi def masaahif yi waaw mooy euh, exemplaire Coran yi mu yónni woon ci gox yi euh, te ñépp d'accord ci mu am ijma muy alxuraan bi ñu léegi kon kay kooku xam nañu ko mu ne kooku nag moo nettali kooku la nag kon affaire bi kon mubham bi dem na ah voilà lan nettali mu ne ah dafa dégg mu ne mu ne mu ne yonent ba lay sa yu xaddi mu ne anna rasulallahi kenn yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa wax xaala lahu dafa wax Seydina Omar waa ji da doon nettali mbiru Seydina Omar amaana Seydina Omar moo ko nettali wala am ko fettali mais daal ci mbiru Seydina Omar la doon nettali moom Abdurrahman boobu mu ne anna Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu yonent bi aleyhi salaatu salaam pour wax la ne xajarul aswad jarul buuxanteeg bousculer dóoranteeg kurpeñ bi yaa yow dóor tël ngir waa ji puus ndax waa ji puus na la rek ngeen di xëccoo ngir fóon xajarul euh, aswad déedéet ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana yaa Umar eh yow Umar innaka rajulun qawi dana ko yow de nit nga koo xam ne buur yàlla masha allah mooy xawi dalaa may kàttan parce que Seydina Omar comme li ñu waxoon keroog costaud la woon mooy dafa new koo xam ne ku amoon ku yàlla mayoon jëmm na te tamit ku ku ku ku ku ku dëgëroon na te am doole bokk na tamit ci li tax sax gaa yi ginoon ko ragal <laughs> ah, en plus moom ni meroon quoi <laughs> Seydina Omar gaa yi dañ koo ragaloon ragal wu laa ilaa ah <laughs> léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko yaa Umar ne ko yow Umar innaka rajulun qawi yow de nit nga koo xam ne dangaa am kattan da am doole laa tuzahim ala al-hajari fa tu'zi nag bul xëccoo bul buuxante bul ci al-hajarul aswad waaw bul ñëw rek gis ma ko man ni ma ko defee nga bëgg koo def di buuxanteeg nit ñi fa tu'zi ad-da'if ndax boo ko defee kat di nga lor di lor ki nga xam ne te di nga gaañ ki nga xamante ni moom ku faible la waaw le faible da koy gaañ donc mooy yow imagine kaawa gi ni muy baree loolu rek mën naa am bi ay mor dóorante coup de coup de coup d'épaule yi ngir waa ji jàll na la yow nga mën a fóon fekk benn waaye foofu bu sëgg rek mais nga gis ne ku daif la gaa yi kii rek nga balee ko ay wa rek sëgg yow loolu mooy da gaañ nit ñi ah <laughs> ah wala puusante bi <laughs> ah, ah naa dégg Cheikh Mouhamadou mm, Cheikh Mouhamad Hassan hafizahullah mu naan moom moom am ah, ndax bon lim aji bari da mu gis na benn doon nettali benn seen bu bu bu xaw a ubuesque bu mu fa fekk <laughs> gaa yi du puusante maa gis benn waay boo xam ne ni mu nekk mooy mooy doole ji mu am xaw ma ne ne ay kurpeñ la doon dóor xaw ma ay kii la doon mais ay kii la dóor. mooy di puusante ga gaa yi di puusante xaw ma ba daanaka xeex naan fa am ngir rek kan mooy mooy mooy mooy kii xajarul aswad loolu nag ñàkk xam xam naa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam ci boppam waxoon na Seydina Omar ne ko mooy képp koo xam ne noonu nga mel ak même ki nga xam ne bu dee kook lañ koy wax ki daif moom taxu ñu naan la bul buusante comme que yow ñi am doole nga xam ne ñoom ñoom ils peuvent faire l'affaire man nañoo confronter wu ñooñ la ne bu leen ko def parce que damay ragal ngeen gaañ boo ko defee rek di nga gaañ ñu néew doole ji waxatu malaat ki nga xam ne amul doole kooku moom bu puusantee gaa jam gaa yi daal di koy écraser fële ah ah kon mu ne ko in wajatta mu tegal ko ci in wajatta xalwa fastalim wa illaa fastaqbilhu fa hallil wa kabbir mu ne ko boo trouver daal ah, mooy boo ñëwee nga fekk ne wéet na xajarul aswad fii nii kàmba gi wéet na mooy bari wu di nit waaw bu boobaa man ngaa ñëw nga daldi fastalimhu teg ci sa loxo nga ko wa illaa bu du lool fastaqbilhu jàkkaar jàmmaarloo ak moom fa hëllil nga def allahu akbar wa kabbir nga def mooy laa ilaha illa allah wa kabbir nga def allahu akbar ah ci sanad boo xam ne kon sanad bi sanad jayyid la ah mu ngi noonu <laughs> am na ci beneen riwaay ba léegi cheikh boobu ci Xuzaa muy Abdurrahman boobu dane yonent mi alayhi salaatu salaam dane yaa Aba Hafs innaka rajulun qawiyyun laa tuzaahi ala rukni fa innaka tu'zi ad-da'if walakin in wajadta xalwa fastalim wa illaa fakabbir wamdi kon mu ne kon loolu tamit lañuy ñuy ne ki nga xam ne moom amul accès ci xajarul aswad noonu lay def da koy day jàmbaarloo koy côté boobu après fi mu nekk mu def allahu akbar wala mu tàllal loxoom après mu daal di koy fóon comme niñ koy gisee ci yeneen di kii ah riwaaye jeex na waaw mais kantaan foog mu sëgg fa sama bopp bii ndax dégg naa ne weneen bi aleyi salaatu salaam def na ko eh, ba nar faa buuxante déedéet moo tax mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al Faakihi daal di soloowe moom mu ne laa yu'zi wala yu'za waaw ki nga xam ne daal moo bëgg a fóon xajarul aswad bu mu fa moom ko gën gaañ waaw bu mu gaañ kenn te bu ko kenn gaañ bu mu gaañ kenn te bu ko kenn gaañ mu ngi noonu mu ngi noonu ki nga xam ne nag dafa sor yoru bant mën na ci da koy da koy wan kii bi rek comme ni Mawlaana Ibn Abbaas wax comme ni nee ci saxiix yi mu ne taafa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bil bayti ala ba'ir kullama ata ala mooy nga tàllal ci sa loxo nga tàllal ci euh, bant ba nga yor comme lu mel noonu euh, mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam daal di nay ci ah wa bar ci beneen bi ci tegu ci beneen riwaay bi dolli na ci lool kon yonent mi aleyhi salaatu salaam wër na kaaba gi saabu ci kaw war waayam loolu dinañ ci ñëw est mooy fii dañu nekk ci xajaru aswad mais léegi am na benn laaj mooy est-ce que yonent mi aleyhi salaatu mais bi muy wër fii nii bi muy def tawaaf bi ak tawaaf bii mooy ban tawaaf ak ñaata tawaaf moo am ak lan mooy attey bor lan mooy wutee boroom xam-xam yi ban moo ciy farata ak yan ñoo ciy waajib ba ban moo ci yan ñoo ciy sunna kese loolu dinañ ci ñëw insha allah mais fii ci xajarul aswad lañ ne hein mooy mu ne yonent ba nay saa saam dafa wër ala ba'irin kër euh, néegub yàlla bi nekk ci kaw waruwaay ak géléem kullama ata ala rukni saa bu ñëwee ci ar ruknu al aswad ashara ilayhi mu daal ko ci joxoñ wa kabbara ci beneen bi ak taj baabu takbir inda rukni comme ni ko al imaam al buxaari daal di defee voilà kon mu ngoog te loolu mooy te xajarul eh, aswad nit ki saa bu wëree bu ko mënee fóon mën na koo fóon waaye bu defee bu wëree lépp tamit def set yi ba def même euh, après niñ ñëw maqaamu Ibrahim ba julli fa ñaari ràkka it bala mu dem safa euh, sa'i bayna safa wal marwa man na ñëw tamit fóonaat sa xajarul aswad daara demaat comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee léegi inshaa allahu taala ñu léegi nag mu des aywa Eh, yonent bi alayhi salaatu salaam mooy li nga doon wax sànq. Eh, li nga wax sànq mais eh, ana est-ce que tawaaf bii nii hein tawaaf bii nii bon man non mais yow xabab yi nga doon wax dox yu gaaw yi ak yooyu bala ngaa wax tawaaf bi. bala ngaa dugg ci début mooy mooy tawaaf bi euh, euh, euh, est-ce que dafa waroon wala déet doo ñu régler affaire affaire lan mooy lan mooy lan mooy xikma bi nekk ci mbagg mi feeñal mbagg mi ak li nga xamante ne nii mooy dox yu gaaw yooyu hein dañ naan la loolu moom euh, dafa euh, pour feeñal kàttan la woon comme li wax comme li nga xam ne loolu la wax comme li nga xam ne moom la wax moom Seydina Mawlana Ibn Abbas ne mushrikuuna yi keroog Xudaybiya mooy umratul qadaa dañ ne woon gaa yii de ay nit a ngi ñu ngi ñëw waaw ñoo xam ne mooy saxaaba yi comme que dañoo amoon accord Xudaybiya yi ngeen ñu ñëw daal di wër ñu ne ñoom xat waxana xat waxanahum xuma yasrib yasrib ngalawul yasrib la escanté nañ leen bàyyi leen rek yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon kon nañ dox dox bu gaaw boobu waaye nag dox bu gaaw boobu yonent bi alayhi sa salaam ci bi nga xamante ne nii it ci la nekk xaj ci aj gi tamit def na ko moo tax Mawlaana Ibnu Abbaas ci boppam xam nga Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ardaahuma moom dafa jàppoon ne yooyu noonu kenn du ko defati waaw yooyu noonu non non non loolu c'est fini waaw loolu kenn dootu ko defati ay ay ay ay ay xabab mooy mooy mooy mooy assay boobu bu gaaw boobu dox bu gaaw boobu ak mbagg bu dindi mbagg bi kenn dootu ko def parce que la nga xamante ne nii moo taxoon ñu def ko dafa weesu waaw dafa weesu mooy. dafa amoon xikma hein dafa amoon xikma bu taxoon muy sagesse bu taxoon mooy la mooy ngir wan kàttan ngir wan mushrikuuna yi kàttanu jullit ñi loolu nag weesu na waaw loolu weesu na kon nag loolu noonu day wane ne kon yonent bi que ne loolu amatu day wane ne loolu amatu parce que mooy li règle bi wax rek al hukmu yaduuru ma'a illatihi wujuban wa hakama wujuban wa adama mooy al al al al hukmu al hukmu mooy àtte yaduuru day day day wër day ànd ak ma'a illati ak cause ba taxoon wujudan bu fa cause bi taxoon acte ba ne fa bu fa newee acte <clears throat> bi continuer bu fa cause ba jógee acte bi tamit jóge fa loolu lañuy wax taxayurul taxayurul ahkam day duggaale ci côté bii mooy wuute euh, euh, soppeeku acte yi selon lieu bi ak kii bi ndax selon fële la taxoon cause ba yëpp mat na fa am matu fa yooyu day ciy daw fii nag Mawlana Ibnu Umar waxam ji euh, Ibnu Abbas waxam ji loolu lay yeno waaw moom dane moo tax bi ñuy wax mu ne mu ne mu ne mu doon bañ loolu mu doon weddi affaire boobu que ne loolu noonu noonu lay demee quoi waaw mu doon weddi ne loolu am na ba léegi mu ne loolu ci la moo tax bañ ko koy wax mu ne déedéet loolu yonent moo tax bi mu naan kadabu wa sadaqu waaw fekk dafa am benn taalibe bu ñëw na ko waaw kooku sax taalibeem la mais moom saxaaba la ci ab tufayli euh, abu tufayli parce que abu tufayli ci boppam moom saxaaba la ndax gis na yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax Mawlaana Ibn Abbaas ba mu ne ko mais est ce que xam nga ne man gis naa euh, est ce que yaa euh, man gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko ah, <laughs> ah kon décriral ma yonent bi salaatu salaam bu dee gis nga ko. après mu ne ko gis naa ko fële ca Safa ak Marwa mu yéeg ci kaw gëléemam nit ñi wër ko muy muy muy muy muy muy muy muy muy def sànq yi bi mun na ko wax nga dëgg de koo koy yeneen bi sax parce que moom en fait kañ la juddu Uhud Abu Tufayli Uhud la juddu jamonoy Uhud la juddu mun na ko wax nga dëgg de koo koy koo koy yeneen sa koo koy yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam kon kooku mooy Abu Tufayl Abu Tufayl li dana yot dana Seydina Mawlana ibn Umar eh, ibn Abbas mu ne ko mais ara'ayta hadha ar-ramala bil bayti thalatha thalathata atwaafin wa mash wa mashi arba'ati atwaaf asunna asunnatun huwa fa inna qawmaka yaz'umuna annahu sunna fa qaala sadaqu wa kadhabu qaala qultu wa maa qawluka sadaqu wa kadabu qaala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala almushrikuuna inna muhammadan ba gisoon sànq. Hmm? léegi nag mu ne man Abu Tufayli euh, damaa laaj Seydina Mawla Ibn Abbaas ne ko mais mais arramal bil bayt mooy dox bu gaaw boobu ci ñetti yu njëkk yi bu ñuy tawaaf mais loolu ak dox ñeent yi mais loolu noonu moom ñeent yi ci def ñu dox dox normal mais lool sunna la ndax kat sa sa sa mbokk yi nee nañu affaire bi sunna la mu ne sadako wax nañ dëgg biñ nee biñ nee yonent bi aleyhi salaatu def na ko muy sunna côté boobu wax na waaw moo yonent buñ bëgg wax ne yonent bi aleyhi salaatu na ko waaw waaye nag dese nañoo daj wakadabu dese mooy juum nañu tamit ci beneen boor mooy wax nañ dëgg que ne yonent bi aleyhi salaatu def na ko waaye lam ko ba mu ko defee mooy keroog bi nga xamante ne nii mooy ca umratul qada la kuffaaru Quraysh yi doon wax looloo taxoon mu def ko waaye après defatu waaw moom loolu la wax Mawlana Ibn Abbas ah moom loolu la wax te lool la jàppoon te loolu la doon kii jàpp ne yooyu kenn dootu ko def parce que la taxoon ñu defoon ko tax tax ba dafa nekk te nag bu tax tax bi dañee kon acte ba dafa faa war a jóge waaye loolu Ah, da cee wuteeg nag jamaahiru salaf wal xalaf ñi des ñépp ci waa xalaf ak waa mooy boroom xam-xam njëkk yi ak ñu mujj ñi ci saxaaba yeeg taabi'in ñépp que ne non non Maola ne lii nii sunna la déedéet du loo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog umratul qadaa la ko def après de faatu ko premièrement dañ naan def na ko euh, euh, umratul Ji'irraana def na ko te umratul Ji'irraana jamono jooju amatul luñ fay tiit bu dee ne fële mooy tax tax ba mu doon wax yonent bi alayhi salaam tax tax ba mu doon wax ca umratul qadaa ndax boobu kuffaaru Quraysh yi ñoo yoroon li nga xamante ne nii mooy Kaaba gi te ñoo fa doon diriger loolu benn mooy ne loolu amatul ndax ubbi woon nañu foofale Makka tekki fii nii def na ko comme ni nga xamante ne noonu la ko ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah Seydina Mawlaana ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ak Mawlana ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñépp waxe que ne ak Sayyidatu Aïcha que ne xoolal Sayyidina Mawlana ibn Omar wax nañ ko sànq wax nañ nettaleen yooyu mu ne saa annabi salaasatu sallallahu alayhi wa sallam salaasatu ashwaaq wa masha arba'a fi fil hajj wal umra ci ajjeeg umra ji te benn yoon la aj bam ne Medina kon ñu xam ne kon defaat na ko kon benn ngoo Sayyidina Omar ibn al-Khattab ci boppam hein Seydina ci boppam dane ah comme Aslam mooy nettali bi ñu la waxoon sànq mu jële ci see muy Aslam Aslam jële ci Seydina Abdal ci Omar Seydina Omar radiyallahu bi mu doon wax ne dafa fóon xajarul aswad naan bi naan amaa wallahi inni la a'lamu annaka xajar la tadur wala tanfa walawla anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam astalamaka naan ko man de xam naa ne yow xeer nga doo doo jariñe te doo lore te bu ma xamoon ne yo bu ma bu doon ne yonent xamoon naa ne yonent bu ma gisuloon yonent ma lay saa saam fóot lu kononte kon doonu ma loon fóot léegi nag euh, kii mu ne moo tax mu doon wax moom Seydina Omar ci xadiis boobu mu ne bi mu waxee lool mu ne fastalamahu thumma qaal mu daldi Euh, fóon teg loxoom ci xajarul aswad daal di koy fóon après mu daal di wax ne maalanaa walir ramal mu ne Seydina Omar de xadis mu sax imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi hmm? mu ne mu ne maalanaa ramal yi sax ah waaye ñun sax lan lañ am ak ramal mooy di di di commencer tawaaf bi tawaaf tawaaf mooy da ko fóon ba pare léegi li ci tegu mooy fi ñu tollu nii mooy commencer tawaaf bi léegi mu xam ne li ci tegu mooy yonent bi alei satu salam ba mu koy def dox yu gaaw la def waaxu bu gaaw mu ne way ñun sax lan lañu doyee ramal moom ban ban ban lien lañ amal fi waaye nag in ne ne innamaa kunnaa ra'aynaa bihil mushrikiina ne ñun dañ koo defoon ngir wan mushrikuuna yi suñu doole comme li Mawlana Ibn Abbaas wax te yooyu gisoon nañ ko mooy looloo taxoon keroog umratul qadaa yonent ma saa saa waxoon ne rahimallahu ra'an araahumul yawma min nafsihi jalada ne leen nañ gaaw ah mu ne ñun dañ ko doon dañu doon wan loolu ramal dañ ko defoon ngir wan mushrikuuna yi suñu doole waqad ahlakahumullah te buur yàlla nag alak na leen léegi waaw buur yàlla alak na leen. summa ginnaaw gi saydna Umar ne waaye shay'un sana'ahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fala nuhibbu waaye nag mbir la moo xam ne yonent bi alayhi salaam da ko def man nag te ñun nag bëgguñu nag di bàyyi loo xam ne yonent bi alayhi salaam da koo def waaw kon loolu kay kon loolu kon xam ñu xam ne ci kon loolu kon loolu loo xam ne lu continuer la lu ñuy def ah te ñoom Seydina Jaabir ak yooyu ak xadiis yi ñu la wax léegi ñoom ñépp nee nañ keroog yonent mi alayhi salaatu salaam umratul lii ñi ci ajji xajjatul wadaa dafa ñëw foon xajarul aswad def aswaat yi non seulement xam nga xam nga fii sax dafay ñii sax dañu fi yokkal information boo xamante ne nii <laughs> yonent mi alayhi salaatu salaam Xudaybiya defu ko woon non maanaam Xudaybiya umratul defu ko parce que umratul qadaa première yi dañ doon dox ba ba ba agsi ñaari diggante ñaari al ruknayni al yamaani yeey ni nga xam ne foofu kuffaar yi doonuñu leen woon gis mu ne foofu nañ dox ngir ñu gën a amaat ñu mën a récupérer tuuti bu ñëwaatee ba xajarul aswad euh, defaat kii bu gaaw boobu dox bu gaaw boobu mel ni kuy daw mais dawoo da ngay waaxu waaxu bu gaaw léegi buñ ñëwaatee foofu mu ne leen ñu arrêté kon boobu xamoon nañ ne mooy trois yooyu yu njëkk yi nga xam ne da cee gaaw mooy ne am na foo xam ne gaaw fu woon mooy entre al xaja al al ruknayni al yamaniya yi ngir kuffaar yi gisatuñ leen mais nag fii ci aj bi yooyu yépp da leen def waaw yooyu yépp mooy dafa non dafa wër yépp yépp la def waaw moo tax hadith yi gis léegi mu ne xam. dafa def xabab boobu daf koo def ah saa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama thalathata ashwaaq ñetti ci yépp la def waaw a ba z waaw trois yi wa masha arba'an ñeent yi ci des mu daal di koy mu daal di koy dox kon gis nañ ne fii non seulement kon wan nañu fi ne moo tax am na ci beneen xadiis boo xam ne bu Mawlaana Ibnu Umar beneen version dane ramala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min alxajari ila alxajari salaasan wa masha arbaa comme nim newe ci saxiixu imaamu al muslim ibn al-Hajjaj mu ne yonent bi alayhi salaam ramala rasulullah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam daal dinay dox dox bu gaaw ah minal xajar ilal xajar eh. jóge xajarul aswad ba xajarul eh. aswad kon ñu xam ne mooy lan defoon sax ci umratul qada yépp ne côté bañ dox sax entre ñaari kii yooyu yépp la sax da ko mujj def ko dox bu gaaw ci li nga xam ne mooy xajjatul wadaa yi ci des mu daal di koy dox moo tax loolu day continue contrairement ak li imam ibn ma ibn ibn abbas jàppoon ne loolu noonu mooy ne foofu la yemoon lii nii day dëgëral waxu li nga xamante ne mooy position wu jamaahirul ulama këne déedéet loolu dafa sax ba léegi waaw dafa sax ba léegi ah, muy wër googu wu ñett yi da gaaw léegi yeneen yi nga dox ko ci dox ko dox bu normal loolu moo jëmoon kon ci wàllu ah, tawaaf bi léegi tawaaf bi dinañ ci ñëwaat insha ci façon bii di ñëw mooy yenn masala yoo xam ne amaana